asalaamualeykum wa rahmatullah mbokk yi nekk ci kippaangu gi ñu ngi leen di nuyu eh, nuyub di santaat borom bi jalla wa ala di ko dimbalikoo ci dellu siwaat ci sunu jotaay bi ñu bokk ñu koy amal ci weeru koor gi mu jëm ci hadiyu nabii sallallahu alayhi wa sallama fi ramadan njàngaleem doxalinu jubug yonent bi alayhi salaatu ci biir weeru koor te mooy sunu dajeeg ñetteel ba tey rek ñu ngi ci buntu bañ duggoon te mooy bokk na ci ak njubam ak doxalinam ak li nga xamee ne moo di am jàngaleem ci Ramadan mooy naafile yi ñuy naafile ci weeru koor mooy li ñu tuddee salaatu tarawih maanaam guddi weeru koor ginnaaw buñ jullee gee ba noppi naafile yooyu ñuy naafila ci jàkkee waxuma nag naafile yi nga xam ne dañ koy joxe mooy ay dog yoo xam ne dañ koy tuddee julli bis bi waxuma loolu loolu danaa ñëw suba loolu moom saxul ci ci lislaam waaye naafile yi nga xam ne ñu koy defee ci jàkk yeeg ci kër yi sax ginnaaw buñ jullee gee ba noppi eh, nit ñëpp di ko bokk loolu laa bëgg a wax ne daa bokk ci njubug yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ñu jàlloon ci xadis boo xamee ne mooy wane loolu boo xam ne ci ay waxam la waaye bi ñu indi tey dafa bokk ci ay jëfam mooy wane ne lu ñu yoonal la yoonal gi nag alayhi salaam wasalaam mësu mësu koo folli mësuñu koo folli mësuñu koo folli mais nag li nga xamee ne mooy li amoon ci ak dundam mooy taxawal di jiite nit ñi ci li nga xam ne moo di weeru koor ñu taxaw ci ginnaawam loolu la chaque ci ne ak li nga xam ne moo di ak dundam mu jigi da ko bàyyi woon defatiwu ko waaye terewu ko li koy firndeel moo di saxaaba yi mësuñoo bàyyi loola mësuñu koo bàyyi su fekkoon lu alayhi salaatu wasalaam tere la kenn du ko xalaatat di ko defaat kon yilla ji taxoon alayhi salaatu wasalaam taxawal ko mooy daa bañoon ñu farataal ñu bañaan bañ ñu farataal ko comme niñ farataalee weeru koor nga xamee ne duñ ko doomu aadama duñ ko mën a man duñ mën a woor ba noppi boole di naafila day metti ci ñoom bu fekkee faratala la tax waaye musta tere mukk nit ñi di ko def ci jamonoom même boo même waxee loolu nit ñi dañun di naafila ci weeru koor nit ñi dañun di naafila ci weeru koor kon loolu lu jar a bàyyi xel xadis bi li muy wax e Aïcha day wax ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam salla zaata laylatin fi lmasjidi salla bi salaatihi naasun fa salla bi salaatihi naasun ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان xadis bi mu ngi ca saxiixul Buxaari nekk ca saxiixu Muslim yaa Aïcha radiyallahu anha nee na yonent bi alayhi salaatu ci benn guddi dafa génn ci jàkka ji di julli nit ñi nekk ca ginnaawam di julli mu jiite leen guddi ñaareel ga ga ca topp mu ñëwaat julliwaat nit ñi julliwaat nit ñi ñekkaat ci ginnaawam bari lool nee na guddig ñetteel ga ba ca sax wala sax ñeenteel ba kon def na ko ci ba ñetteel ba ba ñeenteel ba nag nit ñi bari lool yonent bi alayhi salaatu wasalaam génnut génnut ba fajar jot mu génn daal di wax ne li ngeen def man gis naa ko maanaam seen ndaje mi man gis ko waaye nag li ma teree ma génn mooy damay ragal ñu farataal ko ci yéen loolu moom ma teree génn waaw fii lan lañ fiy déggee ci ne alayhi salaatu daa wax ne bu leen ko defati kon dafa ragal ñu farataal ko rek loolu moo ko teree génn waaye musta wax musta teree kenn ci saxaaba yi ñuy jiite ñuy jili ci jàkka yi wala pa kenn kenn di jiite am ñu nekk ci ginnaawam wala ñenn ñi ñii di julli ñeneen di julli parce que loolu lañ mujj def. li koy firndeel mooy xadis bi moo war a indi démb nit ñi dañ daan nekk ca jàkka ja ñaar ñii amul ku leen jiite ñaar ñeneen am am na keneen ku leen jiite nga xamee ne daal day mel kenn ku nekk sab imaam loolu lañ ko daan defee waaye nekkuñ woon koo xam nekkuñ woon ñoo xamee ne dañ daan julli ci ginnaaw kenn parce que jamono yi alayhi salaatu wasalaam mosuñu mënuñoo jiite mënuñoo nekk jàkka ji kenn di jiite ñëpp te alayhi salaatu wasalaam nekk fi waaye moom bëggut a génn ngir ragal ñu farataal ko. ngir ragal ñu farataal ko ci ñoom loolu rek la du leneen kon ragal lim ragal ba tax génnut mooy daa ragal ñu farataal ko waaye ragatu maanaam waxul mukk ñu bàyyi ko loolu lu jar a bàyyi xel waxul mukk ne nañ ko bàyyi waaye dafa ragal ñu farataal ko comme ñu farataalee koor moo tax génnatu di leen jiite ñu topp ci ginnaawam waaye nag ragalul mukk nit ñi di ko def nag parce que fekkoon loolu la danaan bu leen ko defati waaye génn bi la doon la doon ragal moom loolu mbokk jullit yi lu jar lu lu leer la. kon lii dañ ciy déggee ci ne tarawih sunna la def ko ci jàkka yi itam sunna la alayhi salaatu wasalaam defoon na ko musu koo bàyyi musu koo folli maanaam da koo ragaloo na def ngir ragal ñu farataal ko loolu lu jar a bàyyi xel la mooy loo xam ne yonent bi alayhi salaatu koo bàyyi ci lu dëm maanaam ko tax a def ma nga fa waaye nag daa am teree def maanaam loo xam ne alayhi salaatu wasalaam ci jamonoom waroon na ko mën a def waaye nag daa am lu ko ko teree def moo tax defu ko kon ci ginnaaw bi ku ko def du nekk bidaa loolu jërë bàyyi xel la joxe ci misaal lu mel ne salaatu tarawih yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci jamonoom lu taxoon mu war koo def nga fa maanaam mi ngi nekk ab yonent nit ñi topp ci ginnaawam di julli parce que def na ko sax waaye nag laam loo ko ko teree continuer mooy dafa ragal ñu farataal ko nan naan wujudu maani te loolu bu bu amoon day lot dañuy nit ñi mën nañaa lot mën nañoo lottu mën naa doon loo xamee ni lu metti la ci ñoom duñ ko mën comme ni nga xamee ne mooy woor ba noppi woor nekk gim nekk farata ci yow nga woor ba ngoon naafile itam nekkaat farata ci yow loolu daa metti ñëpp xam nañ ne julli yi moom julli juróom yi rek moo ci nekk farata loolu mooy li gën a dëgër ci waxi waroom xam-xam beneen julli bu moom mën nekk sunu suñu feddali ñenn ñi ko àggale ci lu mënta ñàkk waaye nag du mbokk du mbokk ak farata nekk warteef comme ni ko ni ko julli juróom yi ma amee loolu la alayhi salaatu wasalaam bañoon te it yàlla waxoon na ne ca rañaan ga ci ne julli yi rek laa farataal ci ñoom kon bëggutoon beneen di ca kon lii day wane ak yërmandeem ci aw xeetam bi abihi wa ummi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam di wane yërëm gim leen yërëm waaye di wane itam bàyyi gum bàyyi mbir mi kenn ku nekk jullee num la neexee moo xam dañuy nekk ci jàkk ja kenn ku nekk wala ñenn ñu nekk am ku leen jiite wala dañ julli par kenn kenn ku ko def itam kenn terewul ko kon ku wax ne tarawih dañ koo folli loolu ay caaxaan féetewu ko kaw kenn mësu koo folli atte bi kenn mësu koo folli fii yonent bi alayhi salaatu wasalaam atte bi di leen jiite ci ginnaaw loolu la la taxawaloon waaye mësuñu koo folli loolu lu jar a bàyyi xel parce que saxaaba yi ci ak dundam dañ ko daan def te kenn alayhi salaatu wasalaam mësu koo tere kenn kon loolu dalay jàngal ci ne def giñ koy def ci jàkka yi diine ngi di jiite loolu ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la bokk moo tax Umar ibn Xattaab ñëw daal koy feddaliwaat loolu mooy mbir mi lu jar a bàyyi xel la fii nag amul fenn lenn luñ fay wax ne salaat tarawih bidaa la comme ni ko ñenn ñi waxee naan loolu Umar ibn Xattaab waxoon ne ni'matul bidaatu haa fii danaa fi ñëw suba déedéet lii alayhi salaatu wasalaam moo ko njëkk def te it gisuñ fu mu fu mu ko fu mu ko bi amul lenn lu fi nekk luy wane ne sallallahu alayhi wasallam daf koo follee dafa nekk kay mooy daa ragal ñu farataal ko ci ñoom moo tax génnut ñàkk a génn mëg tekkiwul ci ne da koo follee déedéet waaye day wane yërëm gum yërëm am xeetam sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam moo tax Umar ibn Khattab bi ñu ko dellu si waatee kenn ci saxaaba yi waxu ko ne ko lii bidaa la xel xalaatu ko nañ waxoon Aboubacar sax bi mu naan damaa bëgg a dajale alxuraanul karim ba ko Amar waxee lam wax sax saxaaba yi waxuñ waxuñ ko Umar ibn Khattab bi mu dellu si waatee at tarawih kon loolu jar a bàyyi xel la kon xadiis bi itam dalay jàngal ne nit ñi war nañoo góorgóorlu bu baax ci eh, sunnay tarawih ndax bu subaa xadis bi ñu war a jàng moo lay jàngal ci ne. Omar ibn Khattab bi mu ko delloosi waatee dafa xam ne loolu ci jamono alayhi salaatu wasalaam ci la farataal mën a am wala xaraamal wala sunnaal wala soppi ab àtte waaye ginnaaw ginnaaw jigéen fi nag àtte bi moom te mooy taxawalaat nit ñi ñuy julli ci ginnaaw imaam mbooloo benn imaam loolu sunna rek lay man a doonaat waaye du nekk mukk farata parce que ka doon yoonal jigéen a loolu des na ko leeral suba ak jàmm ñu ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq